wala suuratul ghuraf ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim laakin alladiina ttaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqihaa ghurafun mabniyyatun tajrii min tahtihaa al-anhaar wa'da allahi laa yuxlifu allahu al-mii'aad suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci ñaar fukkeelu laaya bi mu ne laakinna laakini alladina taqaw mu ne gaa yi nga xamante ne nii nag ñoom ñoo ragal seen boroom tabaaraka wa taala taqaw ñi ragal rabbahum seen boroom lahum ñeel na leen bu keroogee yawmal qiyaam ca aljana xurafun ay dëkkuwaay xurafun ay étage xurafun ay di ay tabax ay salon yu rëy rëy rëy ay dëkkuwaay yu rëy rëy min fawqihaa nekk ca kawam mu tiim ko xurafun yeneen étage yeneeni dëkkuwaay yoo xam ne mab ni ñu tabax la dee ana lañ lañ ko tabaxee suñu boroom tabaaraka wa taala leeralal nañu ko ci lam nañu yonent bi alayhi salaatu wassalaam foofale wurus lañuy tabaxee la fa ne ak yi nga xamante ne mooy yu gànjaru yooyu ñoom lañ koy tabaxee de foofu amul mason boo xam ne day pikk ka peel ba sonn déedéet loolu xewu fa walla ciment bu ñuy gaze di boole déedéet ak suuf si déedéet foofale wurus wu sell la nga xam ne moom lañ koy tabaxee de comme na nga xam ne lool la wax ba muy bégal sayyidatu Xadiija moom seydinaa Jibril alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci ko séen muy ñëw mu ne ko haadihi Xadiija mu ne tibi bi alayhi salaatu wassalaam kee di ñëw de mooy Xadiijatu ali radiyallahu anha wa ardaaha di ko wax naan ko jottale ko sa nuyoo boroom ak sama nuyu te nag nga xamal ko ne ko moom boroom bi moom mu ngi koy bégal néeg boo xam ne ajjana xoo xam ne kër goo xamante ne nii coono amu fa te ku daan nekk loo xamante ne wurus la waaw boo xam ne coono amu fa mooy loolu lañ koy defaree kon nag mabniyatun ñu tabax la de tajri dina daw min tahtiha ca ronu ajjana uh, yu kawe yoo yële dëkk waay yu rëy yoo yële al anhaaru dex ya nga xam ne moom lañ gisoon ci suuratu sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam wala di suuratul qitaal suñu borom ne lii nag mooy digéb yàlla bi mu dig ñi nga xam ne ñoo ko ragal de laa yuxlifu llahu almiyaad boroom bi du wute mukk ak li nga xam ne mooy mooy mooy mooy rendez joxe ak dig mu digee mu ne alam tara ndax gisuloo alam tara ndax xamuloo anna allaha kene boroom bi tabaaraka wa taala anzala mooy ki nga xam ne moo wàcce mi na sama ci niir yi ma an ndox fasalakahu mu daal di koy dugal yanaabi'a fil ardi mu dugal ko ay yoon yoo xam ne ñoom ñooy téye ndox mi nga xam ne après fa la ndox mi di ballee lool mooy yoon wal yanaabi'a nga xamante ne nii da ko fay dugal muy comme li ñu naan ay bassin de rétention dex yeeg fleuve yi ñu daal di téye mbir yi nit ñi di ci def lan mu ne ginnaaw gi yuxriju bihi zara mu génne ci ndox moomu wàcce ci lay génnee li nga xam ne mooy gàncax gi mbay mi de bu génnee nag muxtalifan alwaanuhu nga gis nag mooy day wute li nga xam ne mooy ak meloom ñépp xam nañ ne garabu kaani wute na ak garabu pom waaye garabu orange wute na ak garabu darkase de kon muxtalifan alwaanuhu mooy ni seeni seeni seeni melo day wute summa waaye ginnaaw gi yahiiju nga gis ko mu commencé di wow mooy bu taw bi yépp arrêté ba noor bi commencé garab yi nga xam ne yépp dañuy soxla ndox mu bari commencé nga gis leen muy lax fataraahu ginnaaw gi dinga ko gis musfarra mu kombalee mboq nag summa ginnaaw gi yaj'aluhu xutaama sa borom ba ko génne woon mu daldi wert daldi daldi naat moom moo koy def loo xamante ne nii day mujj nekk loo xam ne am mbóob lay doon de boo koy moxoñ muy rajo xoo boo ko moxoñee rek boo ko boo ko dugalee sa loxo yi yëngal ko mu moxoñoo mu ne inna fii daalika nekk na ci misaal mi yi ma leen jox ci gàncax gi ndox mi may wàccee la dikra ak fàttali la de li ulil albaabi waaye ñeel ñi nga xam ne ñoom la seen saalu xel naat ta rafet lii mooy gis nga nii borom bi joxe nii xam mooy misaal mii alquran tamit buy wàcc ci ay dënn lay wàcc comme taw am na ñoo xamante ni seen dënn du fa dugg sax mooy yéeféer yi moo tax ñoom dañ leen liggéey gis nga gis leen moom musfarra ndax du ñu ko nangu ndax doo du dugg moom moom day dee waaye nag dënn bi nga xam ne ca lay wàcc muy naat mooy dënn woy ngëm yàlla bi waaye nit ñi tamit noonu la ñuy dunde ci kaw suuf ni mu def noonu noonu la def muy nga xamante ne ndoxu góor mooy dugg ci li nga xam ne roxamu jigéen nga xam ne nit ki mënu cee juddoo bu ñu juddoo nag nga commencé mu gis waroom li mu wax rek ne da koy jox kii kàttan nga dem koo xamante ni dina ko delloo fa nga xamante ni laa ardalil umur ci fa nga xamante ne nii day mujj daanaka buy doxati dañ koy jàpp mooy mu mujj nekk koo xam ne ku pal la après mu jekki dune daka bu guddee fan yee nu gudd fan yi même dox sax dootu ko man ginnaaw gi mu faatu ñu daal di dugal bànneel borom bi noonu muy def ci gàncax yi noonu lay def ci lépp seet ko mooy lépp lu ne am na foo tàmbalee waaye am na fooy jeexee te nag boo jeexee bés dina ñëw surtout yéen nit ñi mu dekkil leen ni mu wane misaal ci mbay mii ni mu ko génnee ci taw bi noonu la mën a dekkilee ñuy génn ñuy génn àddina moo tax kon mu ne inna fii daalika nekk na ci loolee de la zikra li nga xamante ne nii mooy ak fàttaliku la li ulil albaabi ñun boroom xel yu sell yi suñu boroom ne afaman sharaha allahu sadrahu lil islaam mu ne afaman sharaha allah ndax ki nga xamante ne nii borom bi dafa ubbi xolam sadrahu daldi koy leeral daldi koy yaatal lil islaami ba mu mën a nangul islaam fa huwa moom moo mële nekk ala nuuril ci kaw leer ni min rabbihi bu tukkee ci boroomam fa waylun mooy kii est ce que moom dina yem ak ki nga xamante ne nii mooy boroom xol bu wow bi ki nga xam ne dafa bañ li nga xam ne mooy lislaam nangu ko daldi koy won ginnaaw est ce ñoo yem déedéet moo tax suñu boroom ne fa waylun toskare fa waylun xurumbugal fa waylun kukku lil qaasiyati qulubuhum ñeel na ñi nga xamante ne ñooy boroom xol yu wow yi nga xamante ne nii mënuñoo nangu alquran min dikrillaahi mooy seen xol dafa wow ci ñàkk déglu a tax seen xol yi wow wala am na ñoo xam ne alquran ni muy yokke ngëm yàlla ñi ko gëm noonu lay yokke li nga xam ne mooy ak ab safaan ñi nga xam ne gëmuñu ko bu ñu ko déggee di ko saboote mu ne kon ñooñu fa waylun toskare kon xurumbugal kukku malheur ñeel ne boroom xol yu wow yi nga xamante ne nii ñàkk déglu alquran wala buñ koy déglu di sikar gu mag googale di si tudd borom bi tabaaraka wa taala gu mag googale dañ ko de seen xol yu du ci àgg ndax dafa wow ulaa'ika mu ne gaayoo yële fii mu mubiin ñoom ñoo nekk ci cànkute goo xam ne bu leer la ñi nga xam ne alquran di tudd gu mag gi waaye ak tudd yàlla gu général noo ko mën na tudde rek yooyu seen xol yee ci wow wal iyaadu billah suñu boroom ne allahu nazzala ahsana alxadiis mu ne allahu boroom bi tabaaraka wa taala nazzala mooy ki wàcce ahsana alxadiis yi li rafet ci waxtaan li gën rafet ci waxta mooy alquraan ji mu nekk kitaaban téere boo xamante ne nii mutashaabihan dañoo niroo mooy laayaam yi dañoo niroo mathaani mu nekk yoo xam ne day baamu gis nga qissa seydinaa muusa alayhi salaam nettalib seydina Muusa alayhi salaam ni muy baamoo moo jaal Qur'an seydina Ibrahim na ko noon seydina Adam ak laaya yii nga xam ne moom lañ gis muy wax ci taw bi ni mu koy wàccee ci niir yi mu ciy génne gàncax yi gis nga ni mu baamoo bañ tàmbaleeg léegi ñaata yoon lañ gis misaal yu mel nii waaye ñaata yoon la ñuy wax waa safara lii waleen di dal bu ñu demee lii waleen lii ñiy weddi yàlla bu ñu demee safara lii waleen di dal waa aljana lii waleen di xaar waa kër yonente yàlla Huud waa kër yonente yàlla Saalih gis nga nettali yi ni muy baamoo mu ne mathaniya taqsha'irru minhu juluudu alladhina yakhshawna rabbahum mu ne nag da ciy rëngi ndax tiit juluudu li nga xam ne deru ñi nga xamante ne nii yaramu ñi nga xamante ne nii yaxshawna rabbahum dañoo ragal seen borom tabaaraka wa taala mooy buñ déggee suñu borom bi wax aayaay mbugal yi ak sañ-sañoo kattanam bi nga xamante ne nii lu ko neex kese lay def ni mu manee mbugal jaamam wala bàyyi ko seetaan ko mu yàqule léegi bu déggee loolu moom moom jullit bi moom loolu du koy tiitloo mu xam ne moom fii borom bi kese fi ne amul ngóor gu muy war a jaay walla naan def naa dara déedéet day tiit xam ne borom bi mu ko bi mu ko séqal mooy borom kun fayakun mooy koo xamante ne lu ko neex kese lay def te kenn manu la taxaw te kenn amul sañ-sañu naan ko lu tax nga def lii moo tax bu ñu déggee yooyu tax ah taq sha'iru day ringi-ringi minhu ci alquran joo jële bu ñu déggee laaya yu mel noonu juluudul ladina yaxshawna rabbahum deru ñi nga xam ne yaramu ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ragal seen boroom tabaraka wa taala summa ginnaaw gi taliinu juluuduhum seen der yoo yële mooy seen yaram ya commencé nag daldi dal di nooy wa qulubuhum ak seen xol ilaa dikrillaahi ci tudd yàlla mooy foo leen gisa tudd borom bi tabaaraka wa taala mooy leen di dalal ndax moom du borom bi tabaaraka wa taala moo wax ne alaa bi dikrillaahi tatma'innul qulub alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen bi dikrillaahi ci tudd borom bi tabaaraka wa taala bi zikrillaahi ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi zikrillaahi ci alquraan bi zikrillaahi ci adkaar yi ak yi nga xamante ne bakk yàlla loolu balaa waawee xanaa du ci loolu tatma innu lay dale alqulubu xol yi aha kay kon moo tax mu ne ñii bu ñu tiitee noonu boo leen dégg tuddee borom bi walla ñu gis laaya yi nga xamante ne nii ñooy wax ci wàllu gërmande yàlla ni mu yaatoo ñu commencé nag di nooy seen ñu commencé di dal di am yaakaar ndax jullit bi noonu la war a demee mooy xawfan rajan maahu janaaxay raja ak xawf moom ngay tër te ngay naawe dem ci sa borom muy laaf yi nga xamante ne mooy laafu yaakaar ak laafu tiit moom nga yor ngir naaw dem ci sa borom tabaaraka wa mu ne daalika loole hudallahi lii de hudallahi mooy njubug yàlla gi mooy gindu gu nga xam ne moom lay gindee nit ñi muy alquraan ji yahdi bi man yashaa'u borom bi nag moo ciy gind ku ko soob